أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الرب تبارك وتعالى في سورة المرسلات kon inshaa allahu taala ñu tàmbali inshaa allahu taala suuraat yi nga xamante ne nii mooy suuratul mursalaat ba suuratul mulki comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko defe woon ci koor gi lañu génn walillahi alhamdu wal na gisoon nañu suuratul naas ba ni nga xamante ne mooy amma yatasaaluun tey nag inchaa allahu taala ci njaal beenu koor gi ñu fas yéenee gis suuratul mursalaat muy juz'u bi nga xamante ne nii moo ci tegu insha allahu taala kon suñu boroom di wax suuratul mursalaat al mursalaat mooy yi nga xamante ne nii suñu boroom moo leen di yónni loolu dinañ ko gis ci biir moom la ubbee suuraat bi ndax turu saar bi mu ngi jóge mu ngi jóge ci biir saar bi la nekk te moom la boroom bi tabaaraka wa taala ubbee saar bi saar bi nag saar la boo xamante ne nii makkiya yala mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima fala ko suñu boroom tabaraka wa taala wàcce loolu mooy li ëpp ñi nga xamante ne nii moom la ñu wax am na nag ci boroom xam-xam yi ñu ne am na ci aaya yoo xamante ne nag madaniya la comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko nettalee jële ko ci mawlaana ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma ak seydina Qataada ak Muqaatil ñu ne am na ci aaya boo xamante ne mooy bi nga xamante ne nii fi la naan wa idaa qiila lahum irka'u laa yarka'uun ñu ne aaya boobale moom Madina la wàcc wallahu taala alam kon suñu boroom di tàmbale mu ne bismillahi irrahmani irrahim bismillahi mu ne mu ngi tàmbale ci turi ki nga xam ne mooy allah di boroom bi wa taala arrahmaani moom mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmande googu yaatu ba lépp ak ñépp a xaj ci mu ne wal mursalaati maa ngi waat ci ngelaw yi nga xamante ni moom lay yónni urfan ni toppalante loolu wax la am leneen ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim na wal mursalaati urfa ñooñu ay malaaka lañ yoo xamante ne ñoom la suñu borom dénk wàllu ngelaw yi ñooñu ñoom ñooñu nag bu ñuy ñëw di indi ngelaw yi di toppalante noonu loolu la borom bi tabaaraka wa taala di wax fii am na yeneen i wax waaye ñaar yi mooy yi ci gën a siiw mu ne falaasifaati asfa moo teg ci li nga xamante ne mooy ngelaw yi façon ouragan ngelaw yu foor yooyu nga xamante ne nii ñoom bokk na ci malaaka yi di indi am ñu ne mooy façon malaaka yi nag bu ñëwee di indi ngelaw yooyu ngelaw yu foor yooyu nga xamante ni nii dañuy upp daanaka ñu fu ñu jaar rek daal di daal di buum foofu yëpp mu mel ni ouragan yi nga xamante ni nii am na yuñ ci gisoon yu mel ni ay Katrina xewoon fële ca États-Unis fële ca Nouvelle-Orléans ak yu mel noonu nga xam ne dañuy ñëw daanaka tudammiru kulla amrin bi sa bi bi bi kulla shay'in bi amri rabbiha nga xam ne bu ñëwee salfaañe muy ouragan ngelaw yu mag yoo yële mu ne wan naasiraati nasra mu ngi waat tamit ba léegi ci li nga xamante ne mooy ñu ne ay malaaka lañu ne lii ay xeetu malaaka lañ yoo xam ne ñoom ñooy tasaare xéewalu borom bi ci biir mbindeefam yi ñooy xée ñooy ñooy ñooy tasaare tamit façon ngelaw yi ngelaw yi nga xam ne ñooy yi ak ngelaw yi nga xamante ne ngelawu safaani la mu ne wan nashiraati nashra muy ngelaw yi nga xam ne ñooy ñëw di tàqali yooyu yi nga xam ne am na façon ngelaw yoo xamante ne nii ñooy indi taw bi am façon yoo xamante ne nii ay ay daanaka ay bóoy ak yu yu metti lay indi mu ne mal ñi nga xam ne ñooy indi di ko tasaaree fal faariqaati farqa bu ñu ñëwee takkale ko ak takkali ba ku nekk li nga ci war a am bu de bu borom bi tabaaraka wa taala dogalee ne ah waa Cees bi tey lii ñoom ngelaw lii tey ji leen tawal fa lu beneen façon ngelaw bi moom jëm wàllu Jurbel wala waa Kol waa Kolobaan nga xam ne moom taw du am yooyu yëpp bi ñu koy tasaaree takkale ko ak takkali mu ne fal mulqiyaati dikra loolu yëpp muy malaaka yi nga xam ne ñooy jël. ñoom la suñu boroom daal di dénk ci kër gi mooy alquran ak yi nga xamante ne tudd yàlla yu kaw yi nga xam ne moom la ko jaam yi di tudd ñoom ñi nga xam ne ñoo koy sànni ci yonent yi alayhimu wa wassalaam waaye yonent yooyu tamit alayhimu wa wassalaam daal di jël loolu daal di koy séddale daal di koy jottali seen xeet yi nga xamante ne nii ci la leen boroom bi tabaaraka wa yoon yónni mu ne kon fal mulqiyaati ñi nga xam ne ñooy sànni di yónnee di yóbbu ci jaamu jaamu yàlla yi zikran si kar gi nga xamante ne mooy tax ñuy fàttaliku borom bi di ko tudd saa su ne tabaaraka wa taala pour lan la muy loolu nga xam ne mooy yiw boobu ñuy séddale muy li suñu boroom nam ci jaam yi te yonentam yi malaaka yi di ko jox yonent yi yi alayhimu salaatu wassalaam di ko jox yi ana lan lay jariñ mu ne udran aw nudra mu ne day ñëw loolu day ñëw di utal ngànt ñi nga xam ne ñoo nangoo tegu ci yoon wi ndax loo tegu tegu ci yoon wi kat du rëcc du ñàkk léeg-léeg nga def ay rëcc rëcc bu ko defee malaaka yi lool muy sànni ci jaam ci yonent yooyu alayhi salaam muy alquran comme alquran ji tawraat injil yooyu yëpp nga xamante ne ni dañ ciy gis ñu naan ah ñi nga xam ne kat ñooy góorgóorlu waaye di def ay rëcc rëcc borom bi ne maa leen di jéggal utal leen ay ngant waaye uzra aw nudra waaye tamit dafa ñëw di ëpp ñi nga xamante ni ñoom dañ ne li fiy borom bi wàcce du dara ah lii ay falaa falaa kese la waaye bu leen ñu fontoo waaye ngeen ci l'islam loolu yàlla fan la existé nga xam ne amul nit ñi ñoo ko créé ci seeni bopp rek naan yàlla am na alors que yàlla amul suñu boroom nag ne nag loolu yu malaaka yi di sànni muy njàngale moomu dafa ñëw ci kar jooju dafa ñëw tamit ngir ëpp nit ñu mel noonu le mu ne innamaa tu'aduuna la waaqi' mel ni dañu ne suñu borom waa mel ni dañu ne ko lana lan moo tax boroom bi tabaaraka wa taala nga wàcc lii lépp mu ne innama tu'aduna la waaqi' innama dëgg-dëgg maa lii rekk moo am leneen amul ma maa tu'aduna li nga xam ne moom lañ di lañ leen di dig yéen nit ñi di leen ko dig ci taxaw qiyaam te ne bés dina jot yéen ñëpp ñu jële leen fi yóbbu leen foo xam ne fa lañ leen di pang yéen ñëpp daal di leen atte saytu ana la ngeen doon def ci kaw suuf ashar ndax lu baax la wala lu yées la mu ne na ngeen yëg ne loolu la waaqi'un luy xew la te luy am la du ay ay ay ay ay contes des anciens de ay histoire yoo xamante ne nii dañ koy nettali te amul ah ah ah demewul noonu de dina am de ya fa idan nujumu tumisat bés bu keroogee nag an nujuumu bu keroogee gis nga biddiw yi muy planètes yeeg biddiw yi ngay gis tumis ak suñu borom tabaaraka wa ta'aala day fay leer gi nga xam ne moo woon ci ñoom lépp lëndëm këriis wa idha samaa'u furijat mu ne bu keroogee it gis nga asamaan si ni ñu koy gise nii furijat mooy da koy xotti daal di koy dootu fi ne wa idha al-jibaalu nusifat montagnes yi gisoon ñu màgg lool nekk ci kaw suuf si nusifat suñu borom da ko fiy dindi yu mel nii gisoon nañ ko ci saar yi ñu gisoon ci jamono jële weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne wa idal jibaalu nusifat mu ne bu keroogee it mooy bés bi nga xam ne mooy boo ma leen dina am mooy keroog gis nga gii yi euh, kon man montagne yi noonu lañ leen di def gaaw leen fi jële nga gis leen foog ne dara lañ nekk duñu dara wa idal rusul uqitat mu ne bu keroogee tamit ci lañuy dajale li nga xam ne mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam muy yonent yonent yi nga xamante ni ay moom ay yonent yi malaaka la ndax suñu boroom moo ne moom moo ut minal malaa'ikati rusulan si minan naas suñu boroom nee na moom moo ut tànn ci malaaka yi ñoo xam ne ay ndawam la ñu muy yónni tànn ci nit ñi ñoo xamante ne ay ndawam la ñuy yónni mu ne nag bu keroogee nag lañ leen di dajale ñoom ñépp li aji yawmin ujjilat ngir bés ba nga xamante ne moo taxoon ñu yéexe leen ba dajalee buñ ndax lu ne borom bi tabaaraka wa taala daf koo dogal utal ko àpp boo xam ne bu jotagul rek doogul ñëwagul waaye bu jotee kenn manu ci dara lu dul ne dina xew li aji yawmin ujjilat ana bés boobu mooy ban bés mu ne li yawmil fasl mooy dajale yéexe leen ba bés bii ngir bés bi nga xamante ne nag mooy bés bi nga xam ne mooy yawmul fasl mooy bés bi nga xam ne ci la ñuy tàqale diggante li nga xamante ne mooy dëgg ak caaxaan wa ma adraka ma yawmul fasl mu ne ko ana lan moo la xam loo wa ma xam nga ma yawmul fasl ana lan mooy bés boo bële di tàqale diggante dëgg ak caaxaan waylun kukk waylun xurumbugal waylun toskare yawma idin bu keroogee lil mukazzibiina ñeel na ñi doon weddi bés bi kon xam naa